maa dumna ci fruit yu xew-xew boobu ba léegi di ci xuus ila qiyaami saa insha allah jullit ñi dañuñu ci xéewal yu tukkee ci xew-xew boobu ba léegi nii di ci xuus ba yowmal qiyaam insha allah mu doon fatxu makka mu doon fatxu makkata sharafaha allah romboon nañu gis li nga xamante ne moo jëmoon ci sabab bi ana lan moo waral fatxu makka ubbi gi yonent bi la conquête de moo ko waral gisoon nañ ne li ko waral mooy li am na Qurayshan qad naqadat al ahda ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam allati aahaduha bi mooy waa Quraysh ñoo respectéwul li nga xam ne mooy akoor yi nga xam ne moom lañ amoon ak alayhi salaatu wassalaam ci Hudaybiya loolu mooy li nga xamante ne nii moo indi li nga xamante ne mooy xare bi léegi nan lañ ko defe gisoon nañ ko mooy dañoo jàppale seeni alliés yoo xam ne waxoon nañ man araada an yadxula ci tribu yi képp koo xamante ne nii bëgg na dugg fi ahdi muhammadin sallallahu alayhi wasallam daxala fii waaye it képp koo xamante ne ni bëgg na dugg fi ahdi qurayshin daxala fii fa daxalat banu bakrin fi ahdi quraysh wa daxalat xuzaatu fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam waa banu bakr daldi duggoo ànd ak waa quraysh ñi nga xam ne nag ñooy waa waa waa waa waa waa waa waa xuzaa ñoom ñu daldi ànd ak alayhi salaatu wassalaam ci kaw noonu ci la akoor yi tëdde woon ba ni nga xam ne ci la waa Banu Bakr ah daldi bëgg a fayyoo jël seen revanche ci waa waa Xuzaa ndax rey yañ la tuddoon ne ñii ñoo rey ñii ñii fayyu ñii fayyuwaat mu des nag ñoom seen côté ñu war a fayyuwaat laata ñuy fayyuwaat nag ci la lislaam ñëw qurayshun wa ghayruha qurayshun wa ghayruha wala qurayshun wa ghayruha a muy waa quraysh ak ñeneen ak ñeneen léegi kon waa banu bakr bàyyi waa xuzaa ba ñu nekk ci alwatiir oasis boobu nekk ci suufu Makka wa kanat li Xuzaa waa Xuzaa ñoo ko mooma gaa yi bett leen daal di dal seen kaw rey ci ñoom ñu bari wa aanuhum rijalun min Quraysh ka Safwan ibn Umayya ak ñi nga xam ne ñooy Abu Jahlin non Ikrima ibn Abi Jahl ak ñeneen ñoom ñu daal di dimbali waa Banu Bakr ci kaw waa Xuzaa di Ali alayhi salaatu wassalaam ñu rey leen gis nañ ba dàq leen ba ñenn ñi daw dugg biir màkk kër Budayl ibn Warqa al-Xuzaa'i bokkoon ci ñoom waaye kaana yaskunu Makka moom Seydina Budayl dinañ gis tarjamaam inshaa Allah ci xew-xewu fatxu Makka bi inshaa Allahu taala ak ci seen beneen jaam boo xam ne ñoom ñoo ko goreeloon ñoom waa Xuzaa ñu daw làqatu foofale ñoom nag dañoo foogoon ne ah kenn du ko yëg waaw foogoon nañ ne kenn du yëg loolu euh, ñoom non seulement waa Banu Bakr waaye waa Quraysh non seulement waa Quraysh waaye waa Banu Bakr surtout waa Quraysh ndax ñoom aanuhum am na boo xam dañ ne ñoom personnellement lañu riwaay yoo xam ne lañu bokk ci xeex bi lañ leen dimbali ñoom waa Banu Bakr am ñu ne noo aanuhum bisilaahi wal kurai ñu di leen dimbali ci li nga xam ne mooy arme ak ay kob armement ak ñu bu koog yoo xam ne ngir ñu mën a songu gaay daldi leen faagaagal léegi nag bi loolu amee ñu ne woon laaj bi ñu mujj woon laaj mooy anana lu xabaar bi jógee fii ak ni nga xamante ne noonu la àgge ci aleyhi salaatu wassalaam xew-xew boobu lañu imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi di nettalee ci sanad boo xam ne saxiix la dinañ ci ñëw léegi ndax moom lañuy gis insha allah ah, na ko noonu imaam at-Tabarani yu daal dina koy soloo ci al-Mu'jam as boo demee it ci musnadu imaam Abu Ya'la nettali bi mu nga fa imaam al bazaar soloo na ko ci sanad boo xam ne xasan la ah na ko noonu imaam ibn abi shayba soloo na ko mursalan na ko noonu beroom beneen musannaf bi di abdurazaq imaam abdurazaq as-sanaani indi na ko ci musannaf waaye ci lu gàtt ànd ak quelque quelque wuute ci expression yi version wam moom indi moom imaam Abdurrazzaq as-San'aani rahmatullah alayhi bi sanadin saxiix waaye foofu amul am na benn poème boo xam ne dinañ ko gis ci biir moom loolu indiwu ko moom imaam Abdurrazzaq as-San'aani raxmatullaahi alal jamii kon loolu mooy ci gàttal taxriiju xadiis bi léegi wax lañ ne imaam ibn isxaaq daal dina koy solo imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi càllaleem lii la càllale imaamu ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi moom dane muy tàllale boo xam ne mooy liñ la wax ne moom tàllaleem dëgër na ndax waxoon nañ la imaam ibn Isa defoon nañ ko comme bi muy mooy bi muy nettal naan kama wax commencé ba pare ne kama haddathani Zuhri comme ni nga xamante nii noonu la ma ko nettalee az-Zuhri di Muhammad ibn Shihab az-Zuhri Abu Bakr ibn Shihab az-Zuhri an Urwata ibn Zubayr mu jële ci Seydina Urwa ibn Zubayr radiyallahu ta'ala an Ali Zubayr an al-Miswar ibn Maxrama mu jële ko ci saxaaba boobu di al-Miswar ibn Maxrama radiyallahu anhu waa Marwan ibn al-Hakam ak l'ancien gouverneur de Médine di Marwan ibn al-Hakam mu ne wa ghayruhum min ulama'ina ak ñeneen ci suñu boroom xam-xam yi voilà loolu defoon nañu ko léegi ah, lan moo xew lan moo lan lan la ki imaam yu ne saaq mu ne wa inna bi waa Xuzaa waa Banu Bakr dalee ci waa Xuzaa ba rey ci ñu bari ñenn ñi daal di daw biir Makka gisoon nañ ne euh, ki nga xam ne moo jiite woon waa Banu Bakr di Nawfal ibn Muawiya keroog bi nga xam ne ci la ko ñi mu ñi mu ëmate woon ci waa Banu Bakr ngir ñu dal ci waa Xuzaa bi ñuy wax ak moom ne ko ah ñiikat kat song nañ leen ba ñu ngi dugg ci alxaram daleen ne way wax fa wax ju ñaaw la wax ju tegginawul ne leen yéen ngeen di toje ci xaram bi ah di fi jël lu leen neex di sàcc ko def lépp ana orma ormaay kaaba gi boobu jamono joo jële tey ngeen may wax ay ormaay kaaba ma ne exterminer leen ma gaa yi ñu xam laa laa bëgg gis man Nawfal ibn Muawiya min saadati Bani Bakr léegi bi lool xewee ñu ne waa kon léegi xabaar bi moom nan la nan la nan la seenne ba jullit ñi yëg ko loolu nag mooy li imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi di nettali mu ne moo taxoon gisoon nañ ne imaam ibn isxaaq dane woon wa qaalat qurayshun maa ya'lamu bina muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa haadha al wa maa yaraana ahad dañ ne woon maa ya'lamu bina ahad waaye buñ jàppalee waa banu bakri ci ñii du dara ndax guddi na te fii ñun suñu dëkk la kan benn jullit new fi léegi mbooloo mii ci waa Xuzaa bees leen reyee dara du ci ne ndax maa ya'lamu bina ahad kenn yëgul ne lii mu ngi xew waaw wa hadha al-laylu maa ya'lamu bina Muhammad sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yëgul li xew mu nga ca ko Yasrib ñun ñu ngi fii li def li ñuy def kon maa ya'lamu bina Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa hadha al wa maa yaraana nag bi mu demee noonu nag wa qaataluhum ma'ahum ñu daldi rey song waa Xuzaa ànd ak waa Banu Bakr jàppale leen ci lool fa a'aanuhum alayhim bil kuraa'i wa loolu la ah Quraysh daldi def léegi nag nan la xabaar bi continuer agsee ba ci yonent bi alayhi salaam loolu la imaam Ibn Isaaq di wax ba léegi mu ne wa inna amra bna saalim rakiba indama kaana min amri xuzaaca wa bani bakrin bilwatiir xatta qadima ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yuxbiruhu alxabar mu ne summa inna amra bna saalim ginnaaw bi ku ñuy wax amra bna saalim alxuzaa'i te bokkoon ci xuzaa moom ñu ngi koy door a dégg est-ce que mas nañoo dégg Amr ibn Saalib laa ñu ngi koy door a dégg mu ngi tuddoon Amr ibn Saalim Amru ibn Saalim ibn Husayn ibn Saalim ibn bokkoon ci waa Bani Mulayh waa bani mulayx ci la bokkoon ibn amr ibn rabia ibn kaab ibn amr ibn lahi ibn xuzaa moom ci loolu la bokkoon ah léegi bi mu demee noonu kon moom loolooy turam Amr di doomi Saalim di doomi Xuseyn Xuseyn di doomi Saalim Saalim di doomi Kulthum al mu bokkoon ci waa Bani Mulayh ci waa Xuzaa moom Seydina Amr ibn Salim mi kon bi waa Quraysh daldi xottee jàppale waa Banu Bakr ñi ne woon seeni alliés ca sulhul Hudaybiya dal ci ñi nga xam ne ñoo noon jullit ñi di waa Xuzaa dal ci seen kaw rey imaam Ibn Isxaaq ak ñoom imaam Abu Bakr ibn Abi Shayba ñoom Abdurrazaaq as-Sanaani radiyallahu taala anil jamii' anaka noon imaam Muusa ibn Uqba ak ñeneen ak ñeneen solo nañu ko këne Seydina Amr ibn Saalim al-Xuzaa'i ataa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam looloo tax imaam Ibn Isxaaq ne wa inna bi gaa yi rayee leen waa si jàppale leen ne moo kenn duñu yëg mën nañu jàppale suñu allié yi mu ne nag mu ne nag bi mu demee noon aa ah, noon nag mu ne summa ginnaaw gi inna Amr na Salim alxuzaa'i radiyallahu taala anhu wa ardaah rakiba indama kaana min amri xuzaa wa bani bakrin bil watiir moom dafa war war waayam bi nga xam ne ci la xew-xew boobu am ñu rey ay mbokkam ci oasis boobu ndox boobu nekk ci suufu Makka di al watiir mu war war waayam xataa qadima ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yuxbiruhu alxabar ba dikkal yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ngir nettali ko li xew xabaar bi mu ne waqad qaala abyaata shi'rin falamma qadima ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam anshadahu iyaaha fekk nag moom Amr ibn Salim bi muy ñëw waajal na ay ay ay ay poème ab benn poème ay bayt ay vers mu ne nag bi nga xam ne ci la ñëw nag ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci la commencé nag daldi koy wax ah, mu ne moom imaam ibn isxaaq kon mu daal di ñëw xatta qadima ala rasulillah al madina baruñ ak medina mu ne wa kaana dhalika mimma haaja fathu makka mu ne lii nag xew-xew bii waa banu bakray xuzaa mooy li nga xam ne mooy presque principal li nga xam ne moo ërtal moo indi moo tax xew-xewu ah, fathu makka am mooy li ko yëngal liy sabab bi léegi nag Amr ibn Salim dafa ñëw ba ci yonent bi alayhi salaatu salaam Medina mu ne fa waqafa alayhi wa huwa jaalisun fil masjid bayna dhahraanay naas mu agsi Medina daal di ñëw ba ci yonent bi alayhi salaatu salaam fekk mu ngi ci biir jàkke ji nekk ci biir duli ñi ci biir jullit ñi la ñoom la newaloon moom aleyhi salaatu wassalaam Amr ibn Salim daal di ñëw ba ci ñoom daal ñëw ba ci ñoom daal wax veeram yooyu le mu ne yaa rabbi inni naashidun muhammadaa xilfa abiihi wa abiina latlada qad kuntum wuldan wa kunna waalida summa aslamna falam nanzi yada fansur hadaaka Allah fansur hadaaka allahu nasran atadaa wadcu cibaadallahi ya'tuu madadaa fihim rasuulullahi qad tajarradaa in seema xasfan wajhuhu tarabbadaa fii faylaqin kalbaxri yajri musbidaa inna qurayshan axlafuu kalmawcidaa wa naqaduu mithaaqaka almu'akkadaa wa jacaluu li fii kidaa'in rusadaa wa zacamuu an lastu ad'u axadan fahum adallu wa aqallu cadada hum bayyatuuna bilwatiiri hujjada wa qattaluuna rukkacan wa sujjada kon loolu la Amru bnu Saalim Seydina Amru bnu Saalim al-Xuzaa'i wax mu dikkal kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam am na ci yeneen riwaaya dane lahumma inni nashidu muhammadan au lieu de yaa rabbi inni nashidu muhammadan kon mu ne yaa rabbi ee sama boroom wala lahumma ci beneen riwaaya loolu mooy benn la lii la décliné comme ay vers ci kanamu alayhi salaatu wassalaam lahumma ay yaa rabbi man de maa ngi dagaan di woo seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko fàttali xilfa abina wa abihil atlada di ko fàttale suñu alliance bi nga xam ne moo masa dox suñu diggante bàyyi ak moom ay baayam ci waa Quraysh suñu baay yu yàgg ya ñu ngi koy fàttali seen suñu accord yoo yële nga xam ne moom alliance bi ma sa dox diggante waa Quraysh surtout famille yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak ñi nga xamante ne ñooy waa Xuzaa te ñu yàgg muy lu yàgg mu ne nag muy fàtte mu leen di fàttali ñoom waa kër yonent bi aleyhi salaatu wassalaam à travers moom jullit ñépp li nga xam ne moo doxoon seen digganteek ñoom mu ne qad kuntum wuldan wa kunna walida thumma aslamna falam nanzi yada mu ne qad kuntum wuldan wa kunna walida mu ne yéen de yéen waa kër Abdu Manaaf yéen waa kër Qusay qad kuntum wuldan yéen de ay doom ngeen masa doon ci ñun wa kunna ñun waa Xuzaa nekk ay waajur ci yéen ndax lan ndax lan ndax waa kër doomi Abdi Manaaf am na sax ñu ne Abdi Manaaf ci boppam yaayam ci Xuzaa la bokkoon Xuzaa'iya la mooy as ndaw la soo xam ne ci waa Xuzaa la bokkoon moo sëy si Quraysh moo jur Abdu Manaaf wala ay doomam waaye Qusay mii nga xam ne moo ca gën a siiw ibni Kilaab moom baayam di Faatima bint Sa'd al-Xuzaa'iya moom it ci waa Xuzaa la bokkoon loolu la leen di fàttale na ñun kon ñun boo seetloo kon ñun ñooy seeni lan ñooy seeni nijaay waaw ndax ki leen jur ndaw si leen jur yéen ci ñun la jóge moo tax mu ne leen mu ne yonent mi aleyhi ak jullit ñi à travers moom qad kuntum wuldan wa kunna walida ñun ñoo masa doon seeni waajur ndax seeni yaayu maam yi ci ñun lañ jóge wa kunna ñun ñu nekk walidan nekk ñi nga xam ne ñooy seeni nekk ñi nga xamante ne ni ñooy seeni waaju summata aslamna falam nanzi yada ginnaaw gi ñu dugg ci lislaam tuub te masuñoo rocc suñu loxo ci la nga xam ne mooy la masoona liee suñuy maam ci accord yu baax ak nekk ci jàmm ak dimbali wante voilà loolu mooy li di gën dëgër contrairement ak li imaam as-Suhayli euh, euh, wax que ne aslam naa fii tekkiwul ne ay julli lañ mais loolu la ndax li koy wane mooy li ci kanam même bu dee am na ci boroom xam-xam yi ñu ko jéem a dajale waaye li gën a dëgër mooy lii moom c'est clair aslam naa ci suufu bayt bi bim naan gaa yi ginnaaw gi waqattaluna ruk'an wa sujjada loolu leeral na mbir yi mooy ni ñi ay ju dafa amoon ay jullit ci ñoom ay jullit lañ woon thumma aslamna falam nanzi yada ginnaaw gi ginnaaw ba ñu nekkee seeni baay seeni waajur bokk yéen ngeen nekk suñuy doom bi ñu bi lislaam ñëwee ñu dugg ci lislaam yow yonent mi aleyhi salaatu salaam yéen jullit ñi rocc wuñ suñu loxo ca la nga xam ne moo liyewoon suñu maam yi kon nag yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam fansur hadaaka nasran atada wadu ibadallahi yatu madada mu ne ko kon fansur di ñu lay ñaan nga dimbali ñu waaw fansur hadaaka allah waay waay waay waay waay dimbalil hadaaka na la buur yàlla yokk gindi yow alayhi salaatu wassalaam nasran mais ngañaay goo xam ne ndimbal goo xam ne ata dan gu teew la léegi lañ bëgg nga fayul ndimbal googu léegi lañ ko soxla comme ko accord Hudaybiya waaye suñu lien ya suñu maam yu yàgg ya masa am tamit wadu ibadallahi yatu madada woowal jaamu yàlla yi di jullit ñi armée jullit ñi nañ taxaw yatu ñu dikk madada nekk ay mbooloo yi mbooloo ay renfort yi ngir ngeen daldi ñuy dalal ci ñi nga xam ne ñoom ñoo damm ñoo rey ci ñun mbooloo mu bari ci ñun mu ne nag njaamu yàlla yooyu di ñëw nekk ay renfort i renfort fiihim rasulullahi qad tajarrada insiima xasfan wajhuhu tarabbada mu ne nag bokk nag ci mbooloo moomu ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam qad tajarrada waajal ngir xare moomi insiima xasfan wajhu tarabada saa bu ñu to sàkkoo ci moom walla di ko jéema teg loo xamante ne ak gàcce la di ko gàcceel moom moomu alayhi salaatu wassalaam nga gis xar kanoom gi daldi daldi daldi commencer soppeeku waaw mooy nga waajal ngir dal ci ñi nga xamante ne nii ñooñu teg li nga xam ne ak zill mooy ak torox lañ ñu bëgg a teg jaar ci xotti accords yi lié woon suñu digganteeg ñoom mu ne nag ibadallah yooyu armée wa buy ñëw fii fay la xin yonent bi alayhi salaatu salaam buy ñëw fii ba pare waajal ngir dal ci kaw ñooñu mu ne fii fay la xin kal bahri yajri musbida inna qurayshan axlafu kal maw'ida na nekk ci fii faylaqin ci armée bu rëy boo xamante nii kal bahri day mel ni géej kenn du ko mën dékku yajri di daw musbida ni géej gi dawe bu sàmbaraaye bu sàmbaraaxe gis nga ni muy dawe wum ak ni muy dawe noonu nga kam ne day dal ci xeer yi ci roche yooyu di daw ni vague yi def ba nga xam ne day commencer nga gis azabadu ni muy dal fuuritu ndox mi ak ni muy dawe noonu mu ne na arme bi mel noonu nga xam ne rien ne la retiendra dara du ko mën a téye waaw inna qurayshan li ma jublu ci ñooñu ma lay wax ba léegi mooy ñan ñi dal suñu kaw mooy waa quraysh inna qurayshan akhlafuka al maw'ida huwa naqadu misaaqaka almuakkada wa ja'alu wa ja'alu lan lañ def lii fii kadaa'in russada mu ne waa Quraysh kat mooy waa Quraysh ñoo def lii inna Qurayshan dëgg-dëgg waa Quraysh axlafuka almaw'ida trahir nañ accord yi nga ñoom ca Hudaybiya respecté wuñ ci dara mooy benn partie bi mooy ñun de rayal nañ ñu suñuy mbokk te dañ ne woon manula am selon accords yi te ñoom ñoo ko doon impose d'après leur représentant Suhayl représentant Seydina Suhayl ibn Amr walam yuslim ba'd jaay temps yooyu nag tuubagul mu ne ko kon moom Amr ibn Salim al-Khuzaa'i inna Qurayshan axlafuka al yégal ne yow aleyhi salaatu wassalaam waa Quraysh daal dinay trahir li nga xamante ne mooy accord yi nga amoon ak ñoom wa naqadu miisaaqaka al mu'akkada ñu daal di xotti li nga xamante ne mooy miisaaqaka sa accord ya nga sa sa sa sa dëgër ba la ngeen takkoon façon ko te mu nekk loo xamante ni al kadaa li nga xam ne lu ñu feddali la doon ndax dañ koo def accords yi am ñu bari ñoo xam ne ñoo ko seede waaw muy sulhul Hudaybiya waaye loolu lépp Quraysh fule na ko waja'alu li fi kada in rusada ñu teg ca kada kada foofu la ci buntu Makka ñu daal di fay teg ñoo xam ne russalam ñoo doon surveiller ba xool ba gis ne nekk nañ ñoo xam ne ñu ngi ci période yëgadi di nelaw ñu daal di dal suñ kaw ba bañ koy def nag di dal suñ kaw wa za'amu an lastu ad'u ahadan fa hum adallu wa aqallu adada mu ne nag bañ koy def yaakaaroon nañ ne man duma mooy dañuy exterminer ñun ñépp ay jeex foogoon nañ ne man Amr ibn Salim manumaa rëcc duma ci rëcc bañ ñi rey foogoon nañ ne kenn du rëcc ci ñun wa an lastu ad'u ahadan duñu rëcc bay mën woo kenn ci nit ñi ngir ñu jàppale kan ngir ñu dimbali ñu fa hum ñoom waa Quraysh adallu ñoo gën torox wa aqallu te ñoo gën néew adadan ay mbooloo hum bayyatuna bil watiiri hujjadan wa qattaluna ruk'an wa sujjada mu ne ñoom de waa Quraysh Abu Sufyaana Safwaan ibn Umayya ponkali Quraysh yi en ñoom surtout ña ci participer bayyatuunaa dañ ñoo xaar di ñu yeetan di xaar ba gis ne yëga dinañ ba nelaw jour boobu guddi googu bil watiir yi ca ndox moo mële nga xam muy al watiir hujjadan ba ñu yëgadi bay nekk ci yëgadi di nelaw nag waqattalu naa suñu kaw daal ñuy rey rukkaan fekk ñenn ñi tamit ci ñi wa nelaw ñi ñu ngi jóg taxaw di di naa ñu rey ñu rukkaan sujjadaa fekk ñu bari ci ñun ñenn ñi bokk ci ñoom ñu ngi doon rukon ak a sujud doon naafila loolu la waa Quraysh def lii la Seydina Amr ibn Salim daal di wax ci kanamu alayhi salaatu wasalaam dañ ko fekkee ci jàkka ji bi mu paree mu ne fa qaala rasulullah ba bi ñu ngi ci riwaay imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi mu ne yonent bi alayhi salaatu ko mu ngi ci biir mbooloo mi ci jàkka ji ba mu décliné ay poemam mu ne ko moom sallallahu alayhi wa sallam nusirta yaa Amr ibn Saalim nusirta dimbali nañ la dimbali nees la yaa Amr Saalim yow Amr ibn Saalim dimbali nañ la mooy yëgal ne ndimbal gi ngay ut si am nga ko sa poème yii sa au secours gii tombewul ci noppi ku tëx waaw tombewul ci noppi ku tëx xam nga ni ñuy tooñ ci àddina bi malheureusement li ëpp li ëpp luy xew mooy bu ñu ko jooytoo it kenn du leen faale ndax ñoom lay soo minal aqwiya leen faal ndax bokkuñ ci ñi nga xam ne ñooy boroom ndomboy tànk yu mag yi waaw gis nga suñu mbokk birman yi fële kii ki royngaa yi yu bon yi alxaaqidiin al buuzi yi yéndi fil ghuduwi wal asal di leen taalaka yooyu nit ñépp foog ne léegi la xew alors que loolu ça date waaye ça date après depuis indépendance ya foofu ca ca ca ca ca ca Myanmar Birmanie bu yàgg la mais bañ leen defee apatride comme niñ ko tuddoon c'était en quatre-vingt-deux wala à la ci année quatre-vingt quatre-vingt-deux bu ma juuma mais ñooñu yàgg nañoo jooytu waaye jullit ñoo ñële waaye ça tombe jusqu'à présent ci noppi ko ñu ñu ñu tëx ndax la loolu mooy alamul jahli ak li nga xamante ne comme ci raaba la ñu ne mu ngi mel ni ci ab fore la ñu nekk ku man sa waroom duma waaye ku man sa waroom duma gi lool la mais ça dépend ñiy jooytu ñooy ñan waaw ñoom moom seenu woote mu ngi tombe ci ci oreille oreille yu ñu tëx ñi ba léegi waaye loolu nag du lu bees déggoon waxoon naa la la la la la shaar ba waxoon ba muy tagg seydina Salahuddin al Ayyubi mi nga xam ne ala yadayhi futiha baytul maqdisi laa ci loxoom lañu ubbee baytul maqdis moom ak euh, ñoom Nuruddin Nuruddin Zinki ñoom ñoo ñële oh. loolu dama koo gëjël gëstuwaat sax ndeysaan mooy ñoom ñoom ñu jóge woon non non non moom la a ah, français yi naan Saladin Salahuddin al Ayyubi moom nijaay ja ndeysaan ñoom Nuruddin Zinki jàmbaar lañu rahmatullahi ala al jami' ñooñu de ñoom ñoo déggoon nag yuuxu ga bilaadullahi doon doon jooy di alquds ndax shaa'ir ba nee woon na tis'una aaman bilaadullahi tasruxu islaamu ansaaruhu summun wa umyaanu quatre-vingt-dix yoo xamante ni mais de toroxtaage d'humiliation la alquds dundu jullit ña fa ne ñuy fule ormaay xaramul ki ci loxoy croisade yi waaw profane fépp l'islam n'a de droit de cité là-bas waaw bokkul ci chapitre bi amul droit ci lenn jullit ñi mujj mel ni ñu nekk ci jahannama ñuy jooytu quatre vingt amul ku leen wuyu ba ni nga xamante ne noonu la Salahuddin Seydina Salahuddin al Ayyubi radiyallahu anhu di nangoo di dégge nangu li nga xam ne mooy woote ak yuuxuk ñoo ñële aka neexoon nag waaye loolu nag mooy sunanullahi fil ard gis nga yonent bi aleyhi salaam nii yàgg naa ut ñu ko fat de ba mu nee Quraysh waaye amu ko woon ku mu wax rek kenn du ko faale ba ni ko suñu boroom di boole al ansaar radiyallahu taala anhum wa moo tax ay situation lu metti la waaye boo ci mënul dara yow mën nga ñaan te mu metti la sa xol mu mel ni yow la dal ndax ku dul ci mbiru jullit ñi moom kooku bokkoo ci ñoom waaw waaye bu kenn xeeb ku nekk li nga am te li a mooy ñaan nga ñaanal leen suñu boroom subhaanahu wa ta'ala ba nim leen di dimbalee génn leen min yadi min aydi albuudiyiin alxaaqidiin alayhim la'aa'inullahi almutataaliya ci loxoy bu bouddhiste yu bon yoo yëla tey te te te bon xol yàlla na rëbbi borom bi subhaanahu wa yu tegaloo nekk seen kaw léegi kii nu mu tudd euh, Amr ibn nag moom wooteem tombewul woon ci nopp ku tëx yonent bi alayhi salaatu salaam déglu ko mu wax ba pare mu ne ko nusirta yaa Amr ibn Salim nusirta dimbali nañ la yaa Amr ibn Salim yow Amr ibn Salim ah mu ne famaa barixa summa urida li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam anaanun min as-samaa fa qaala inna haadihi saxaabata la tastahillu bi nasri bani Ka'b Allah Allah Allah mu ne bi ñu nekkee noonu rek fii yeneen ci wàllu saasaan du waxe lool mu xool ci kaw am benn niir buy romb mu ne gis ngeen niir wii di jàll nuage bii di jàll hein day bouger di jàll nii ngir bi nasri bani Kaab di jëm di tàmbali ci li nga xamante ne mooy ndimbal dimbali waa bani Kaab waa bani Kaab ci mooy waa Xuzaa mooy ñu rey nii Xuzaa mooy bu mag bi mooy kii bi mooy seen maam ji gën a mag waaye déggoo sànq est-ce que dégg nga sànq eh, ñoom waa banu Kaab wax nañ la sànq biñ lay wax Seydina Amr ibn Salim ñu tudd Amr ibn Salim ibn Husayn ibn Salim ibn Kulthum al-Khuzai bokkoon mi bani mulayh ibn amr ibn rabi'a ibn ka'b ibn amr ibn lahi ibn xuza walla moo tax ne naan amr ibn ka'b ibn ka'b ibn amr ibn lahi ibn lahi ibn xuza ndax seen maam jooju waaye xuza mooy seen maam ji gën a sori mu kon niir bii de ndimbalu waa Bani Kaab moom lay moo tax moom lay bouger nii moom lay wane moom lay bouger di ko wane nii ngir dimbali li nga xamante ne mooy feeñam gi niir bi nuage bi ngir dimbali waa Bani Kaab am na sax ci riwaay yoo xamante ni imaam at-Tabaraani rahmatullah alayhi moo ko solo Ah, ci xadiisu saydatu maymuna man man man hiya saydatu maymuna bint alxaaris alhilaaliya radiyallahu taala anha wa ardaaha saydatu ah, kan moo kan moo xam kan moo kan man hiya saydatu maymuna aywa wax leen ah ab saxaaba loon waaw waaw waaw waaw lool waaw waaw c'est bien c'est une bonne réponse mais doyut ab saxaaba doyul hmm? ça ne suffit pas comme réponse mais quand même c'est mieux que rien Ah. Maymuna Maymuna xanaa kay lool moom ñëw ngeen koo bañ a xam xanaa non mais ku xam actrice yi moom ba pare naan ma kan mooy Maymuna moom te nga nem jullit nga yow moom xaw ma nu ma lay def rek sincèrement xaw ma nan laa lay def loolu loolu xaw ma nan laay def nit kookoolee xam li actrice ci kaw suufu caaxaankat yi nga xamante ne nii comme li wax rek daanaka li prostituées yi def la ñuy def ko ko ñoom seen bos dañu ko xaw a kii noo tudd dañ koo xaw a peinture peinture bu koy jéem a rafetal ndax ci tele bi lañuy nekk di sëyka def yooyu ñu leen di wane mais di leen topp ndeysaan naan star diw fu ñu dem gaay topp leen di leen laaj autographe di topp seen gannaaw yi nga xam ñoom ñépp seetaan seeni caaxaan quatre-vingt-dix minutes wala quarante-cinq minutes plus quarante-cinq minutes buñ ko rediffuser nga seetaanaat yooyu yépp épisode bu jeex nga seetaan ba pare toog ne jullit nga ñu ne la kuy yaay Maymuna nga naan ngëx wallahi yow moom war ngaa seetaat sa bopp war ngaa seetaat sa bopp mooy la suñu sëriñ doon wax Cheikh Muhammad Mustafa radiyallahu anhu mooy lim naa lim ne kii nit koo xamante ne ni te loolu moom ñi ci mucc bariwul de walla iyaadu billaah ñoo xamante ne fekk temps yooyu la waaja doon dóor a génn Da Vinci Code le code de de de de de Vinci mooy Léonard de Vinci boo bële waa ji bindoon ci ak waa ji ci bindoon auteur bi ci bindoon ngàndum téere ab livre bu rëy di wax ci caaxaan yoo xam ne moom am xelam a ko teg ñu nekk fa di ab ab kii rek loo xam ne moo koy xalaat eh, eh, defar roman voilà ngandum kii la mais ñu bari da ngay gis ñoo xam ne liir nañ ko ay côté 2007 la woon bu ma juumal wala après wala année 2010 yi gaa yoo xam ne liir nañ Da Vinci Code fi mu tàmbalee préface ba fin te kat gis nga waajooju masulaa jàngal sabbixisma boobu moom man maa ko ci wax <laughs> sabbixisma ma ba ba ba naasi masu koo jàng te kat am nag cinquante ans am na quarante ans léeg-léeg sax am na soixante-dix ans waaye il se croit ndax moom c'est un jeune de soixante-dix ans wal iyaadu billah malheur malheur waay waay miskin miskin miskin à l'âge de quarante ñenn nga gis ñu am vingt ans vingt ans bari na de wallahi vingt ans bari na ñi ñi yëga di ñi nag ñoo jàpp ne vingt ans du dara non man ñi nga xam ne feetaguma sax ci nen mooy wallahi yow moom yow moom yeewoo boo ku lay ñaanal yal na la yàlla yee ci sa nelaw yi parce que vingt ans moom bu dee ne doo yow yow yow pour yow dara waragu la waaw jàppe sa bopp bambin ba léegi say parents jàppe la noonu say parents yi moom de façon boo amoon cinquante ans ci seen bët xale nga tey wax nañ dëgg mooy de façon nga am fi soixante ak yooyu seen bët moom moom gone nga li ba léegi yàq liir bañ bañ yoroon menn mi la rek mais yow nga insouciant inconscient ba jàpp ne yow moom sawaay yooyu yëpp moom bon concerné bu la te nga mën a liir lu toll ni loolu daawin si kot te liiroo sabbihisma ba ba naa si ma soo ko jàng ci sa dund non wallahi kooku moom bu nee jullit la war naa seetaat boppam war na dëgg dëgg seetaat boppam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg bi nag <laughs> radiyallahu anhu da doon wax ne eh, moom tawaajooju masula jàng alquran mooy liir loolu lépp te masula jàng alquran benn benn yoon rek ci dundam masu koo def faatiha baqara di wàcc ba naasi masu koo def mais liir na loo xamante ne ni taw boobu rek lañu yëpp lay lay gaa yi best seller yi bu génn gaa yi ne ko fuux am na ñoo xam ne moom dañ koy yàkkamti gis nga Harry Potter yi yokki gaa yooyu gis nga boo bala ñoo nekk en ah, version française sax ñu jënd ko ci version anglaise bi ndax bëgguñu kenn jiit leen ci Allahu akbar bu demee ci wàcce kaamil wala fu ñuy jàggal xuraan mu laaj course non oh, xam nga yooyu dafa illogique ndax boo man jàngu ma woon dëgg la jàngu constat la c'est bien am na ñoo xam ne ba léegi yeewu wuñ ne jànguñu mais boo defee constat bi waroo yem ci loolu li nga war a def après mooy ma jàngi ki mais du ma toog def constat ni damaa xiif ma toog rek damaa xiif te du ma lekki quand même du ma ut lu man dugal sama biir damay toog rek ku fi ñëwaat daaw ba ren fekkaat la fi nga naan leen ah man de damaa xiif bu yàggee xam nga nu muy demee bu ñëwaatee doo mën a yëkkati sa làmmiñ ndax day fekk nga daayif mais boo defee constat bi ba pare mais da ngay jóg ngir résoudre loolu mais def constat bi man de jànguma nga toog cinq ans di laaj kurus ba léegi saa bu ñu waree jàng lu jëm ci alquran ngay laaj kurus mais cinq yooyu noonu boo ci góor woon mën a lire quand même xanaa mais jaruñu dara wallahi jaruñu dara nuur nañu suñu bés yi. suñu heure yi suñu waxtu yi ci caaxaan wallahi laqad gharra la'inu naasa ba pare mu yóbbu leen bi ma yajurul baasa mu yóbbu leen diri leen ci loo xamante ni ay ay problème yi kese ay musibaay kese la leen di xëccal waaw washtaghalu bi ilmi ma la yanfa'u ñu nekk nag di préoccupé wu ci xam loo xamante ne wallahi jaruñu leen eh, ñoom nag ndax nit lool la wa zayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum iblis day fexe na la lii ngay def nii am na solo am nga film télénovela yu ñàkk fulla yu gaa yi seetaan fu ne nga xam ne yu bon yooyu ñu leen la dalay yee ci àddina looloo lay yee yow en tant que jullit alquran du alquran lay yee du xadiis yonent bi alayhi salaatu moo lay yee du waxi sëriñ si ñoo lay yee du waxu boroom xam-xam yi kenn maw la cee yee ah alxikamul ataaiya manu laa yee mais nag loolu lépp bu mu la yéem alquran moom ku mu yeewul ku ne ak sunnaa yeneen mi aleyhi salaatu salaam boo ko utuloon lii waliyu ci kaw suuf yi yépp ñooñu mënuñu koo yee donc alquran mu dem yoonam ci loo ko yeewe ci jaaxal bi nga xam ne moo ko yee loo ko yeewe lu ay caaxaan te ca caaxaan kenn mënu cee yeewu da ngay gën a nelaw kon loolu washtaxalu bi ilmi ma la yanfa'u ñuy préoccupé wu ci xam loo xamante ne jariñu dara dara parce que xam yi film yooyu di wax la la la jariñ xam yenn roman yi bu génn ñu naan way prix Goncourt prix kii loolu nga liir ko ban jariñ la la amal dara ay roman yoo xam ne waajee toog di ko kii après looloon dafa dundam ñu ko ciy fay mu nekk ci millionnaire wala yooyow nga toog sa SMIC sax amoo ko nga nekk fi ñu lay yor ci RSA yeeg RMI yeeg yooyu yooyu moom yooyu mooy ak ñàkk xelo di commenter rek waaw loolu mooy ñàkk xel nga gis ñenn ñoom ci bal bi lañ ne fii mu ne mercato bi yëpp mën nañ la koo limal mën nañ la limal yépp ku nekk fan la newoon daaw fi mu nere nag fan lay évoluer ak ñaata bi but la dugal yooyu yépp xamal nañ ñi qualifié mais fu ne mën nañ la ko wax loolu xam-xam la loolu lan la lay jariñ la la washtaghalu moo tax suñ tuubaa ne radiyallahu anhu washtaghalu bi ilmi ma la ñuy préoccupé ci xam loo xamante ne nii du leen jariñ tus te boo fi profit boo fi kii loo xam ne du la jariñ mais mooy dalay lor ah oui parce que ñaari boor la amul léegi du ma jariñ mooy kon garaawul euh, bon statu quo c'est pas statu bu la jariñul rek mu ngi lay lor ndax kat dund ji moom <laughs> bakkan bu ne nokki gu ne dafa nekk jawharatun sax waaw boo xam ne nit ki mën na cee jënd ay trésor waaw te dees na la ko laaj nafas gu nekk nokki gu ne dafa nekk loo xam ne moo raw wurusu ngalam na nga xool nag nam nga koy paase waaw yonent mi aleyhi salaatu salaam waxoon na <laughs> nit ku jóg yawmal qiyaam lépp sa bàmmeel non bala ngaa boo nee bërit bala ngaa teg sa paaj am malaaka yu ne la ciix laaj la question waaw te bokk na liñ lay laaj eh sa ndaw gi noo ko paase woon sa jeunesse fii umurika fii ma abla sa dund gi waxuma la sa jeunesse rek mais sa dund gi yépp ana ci lan nga ko ràppale yàlla allah ndaw réponse yu wuute di nga dégg ñoo xamante ne ndax doo mën a wax lu amul ah, dëgg ngay wax man de sama journée moom vraiment tu di nga dégg des tristes journées mais waxuma la des tristes journée mais wallahi une vie perdue triste naqaree dégg ci nopp koo xamante ne bu la waxee liy journée li ñuy def par jour te loolu moom la nekkee vingt ans wa ngi mu nekk te fës yéene wu cee jóge ba pare fàtte ne deewa ngi ñëw loolu mën naa jooyloo nit ñi daman badala dam ku yeewu jaral mën na laa pousser ci ngay jooy deret di rongoñu deret à la place des des larmes Allahu akbar des tristes vies ngay dégg ñoo xamante ne nii wallahi ñu la waxoon ci li ñuy passé seeni journée danga naan xanaa kay di kii du diw diw mi nga xam ne bu nee ci mbooloo yi di wane nii ndekete yoo tous voilà kasara dund kasara dëgg dëgg dëgg lay dund amul dara yàlla lu dul li nga xam ne mooy apparence yi bëgg nit ñi gis ko mais bu wéetee moom dong ak programme am ak ñamu miin ci yooya danga naan noo xanaa kay waa ji moom beneen nit la boo xamante ni nii daa yor formam rekk nekk nii njegete yu yorul benn formam huwa huwa mooma boo ko jàppoon kaso tey doo ko gis suba de mooma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar waaw den temps gars yi foog ne ay xale lañ du xale du xale du ñuy xale de mooy nag ku xam yooyu yëpp ñu naan la kan mooy sayyidatu Maymuna soxnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam la bintil Haaris al-Hilaaliya tantaay sayyidina nga xam ne sëru yaay Maymuna moo ko jur di sayyidatu Ummul Fadl Lubaabatu bintul Haaris al-Hilaaliya mi nga xam ne tamit yaay Maymuna mi nga xam ne tantaay Seydina Xaalid ibnul Walid la ndax yaayu Seydina Xaalid ibnul Walid mook yaayu Seydina Abdullah ibn Abbas ak yaay Maymuna di soxnaa Yonent mi alayhi salaatu salaam ñoo bokk baay di alxaaris ñoom ñépp alhilaaliyaat nga ne xa- moo tax <coughs> loolu entre parenthèses loolu loolu ku ko xamul moom sincèrement te xam yeneen de façon boo ko xamul xam ngay ñàkk fulla loolu moom c'est c'est c'est c'est kon loolu problème lay doon kon nag kii mu ne euh, sayyidatu Maymuna radiyallahu anha ci xadiisu euh, euh, sayyid sayyidina imaam at-Tabarani wax nañ la ko imaam at-Tabarani xadiis bu gudd la boo xam ne day fay wax ne mais yonent fa saab saab yëgoon na sax xabaar bi avant kii di ñëw nga ne ma nan la ko xamee mu ne Hmm? Sayyid nga ne ma mais càllale eh, boobu moom est-ce que wér na ma ne voilà càllale boobu moo jara si càllale boobu eh, moo jara seet ndax moom mu ngi ko imaam al al Haythami indi na ko ci tudd na ko ci al maj majma'u zawaid mu ne rawaahu Tabaraaniyu fi as-Saxiir wal Kabiir wa fiihi Yaxya ibn Suleymaan ibn Fudaala wa huwa da'iif mu ne déglul mu ne rawaahu imaam al al al al al al Haythami boroom Majma'u az-Zawaa'id mu ne rawaahu Tabaraani mu ne xadis bi ñuy bëgg a wax que ne Yonent mi alayhi salaatu wa salaam yëgoon na ko avant sax Seydina ah, Amr ibn Saalim di fa ñëw. bu dee càllale imaam at-Tabaraani bi bu sayyidatu Maymuna dafa am problème kon kii mu ne radiyallahu anha al-Haythami mu ne rawaahu at-Tabaraani imaam at-Tabaraani soloo fi as-Saghir ci mooy al Kabir soloo ko tamit ci al-Mu'jam al-Kabir mu ne wa fiihi sauf ko ci càllale kafane mooy Yahya ibn Sulaymaan ibn Fudaala mooy Yahya di doomu Suleymaan Suleymaan boobu di doomu Fudaala wa huwa da'if moom nag moom nag ab da'if la mooy dafa dafa wéraji mooy dafa faible waaye am na xadiis bi bu dee boobu noonu la mais xadiis sayyidatu Aïsha bi nga xam ne rek euh, imaam Abu Ya'la moo ko solo boobu euh, boobu day day nekk shaahid loo xam ne day seede xadiis sayyidatu Maymuna bi voilà te boobu imaam al wax na ci Majma'u az-Zawaa'id rahmatullah alayhi mu ne mu ne rijaaluhu rijaalu saxiix mu ne góor ñu nekk ci càllale bu sayyidatu Aïsha bi bu imaam Abu Ya'la mu ne boobu mooy góor ñi nekk ci saxiix bi voilà léegi kon loolu mooy wan na kon affaire bi kon dëgër na léegi mooy ci ndax beneen bi ghayrihi kon foofu lan la wax nee na sayyidatu Maymuna radiyallahu anha dane ah, sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu layla wa huwa fi mutawaddi'ihi nusirta nusirta nusirta nee na damaa dégg yonent bi alayhi salaatu salaam benn guddi fekk mu ngi fii muy jàppe man mooy ci moom la moom moo ayam la woon moom sayyidatu Maymuna bint al-Harith ci moom la yonent bi alayhi salaatu salaam aye woon nee na mu nekk ci jàppukaay gi ma dégg ko mu naan nusirta nusirta nusirta dimbali nañ la dimbali nañ la dimbali nañ la nee eh, ma ne ko fasaltuhu ma ne ko man man sayyidatu Maymuna radiyallahu anhu ne ko mais mais yonent ma ne saa saam loonaan nusirta nusirta nusirta mu ne hada rajizu bani Ka'b yastasrixuni wa za'ama anna Qurayshan a'anat alayhim bani Bakr qaala fa aqamna thalathan thumma salla as-subha bin-nas thumma sami'tu ar-rajiza yunshiduhu voilà euh, kii mu ne muy xadiisu uh, kii sayyidatu Maymuna bi mu ne léegi bi ma laaj yonent bi alayhi salaam ne ko mais lu tax nga naan nusrata nusr mu ne ndax maa ngi dégg ki nga xam ne mooy saddkatu wayu waa Bani Kaam di ma ñaan ma dimbali ko ma indi ma au secours bi ma wax au nee na nag que ne waa Quraysh dañoo jàppale waa Banu Bakr ci seen kaw ñoom waa Banu Kamb di waa Xuzaa loolu moo tax ma naan ko kon nusirta nusirta yaay Maymuna radiyallahu anha te loolu euh, dañoo toog après bi mu waxee loolu ñu toog trois jours thumma salla subha bin nas après mu julli moom alayhi salaatu suba jiite nit ñi nee na ma dégg ci saa si après rek ma dégg. Amr ibn Salim mooy ki nga xam ne mooy raajis rek la wax mais ko xam nañ ne ki ko defoon mooy Amr ibn Salim mi nga xam ne moo ñëw daal di wax vers yooyu di bëgg Yonent mi aleyhi salaatu salaam daal di koy dal di koy jàppale. Euh, nu mu tudd euh, pardon sanadu imaam euh, Abu Ya'la bi sanadun jayyid la c'est pas nekkul rijaaluhu rijaalu sahih imaam al-Haythami beneen leneen la doon wax loolu. beneen riwaaya boo xam ne day jàppale lii ba léegi boobu la doon wax ne rijaaluhu euh, rawahu tabaraani fi as-saghir wal kabir non euh, la doon wax ne kii nu mu tudd rijaaluhu rijaalu saxiix voilà mais bokkul ak bii bii nii sanaduhu jayyid voilà comme ni boroom al al kii wax nu mu tudd huda war rashaad fii siirati xayril ibaadi sallallahu alayhi wa sallam ya Saalih Shaami voilà loolu la mu ne moo tax mu ne war a waa Abu Ya'la bi sanadin jayyidin an Aisha voilà sanad jayyid mooy bu bon la bu baax la ah mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam foofu sayyidatu Aisha day na mu ne gis naa yonent bi alayhi salaam daal di mer. ci li nga xam ne mooy mbir waa Banu Ka'b li leen dal ma mer goo xam ne masumaa gis mu mere noonu depuis ay temps ay temps yàgg na mu gëj a mere noonu waaw léegi mu ne laa nasarani Allah ta'ala in lam ansur Banu Ka'b mu ne yàlla du ma dimbali bu ma dimbaliwul loolu waxit la mooy yàlla du ma dimbali bu ma dimbaliwul Banu Ka'b ndax loolu mooy al amaana accord bi nga amoon ak diw bam topp la du moom mbir yi dafa metti ci moom nga ne oh non man grawul quoi c'est quelques rek lañ rey ah on va demander indemnisation Quraysh jox leen ñu nekk ci paix yi ndax paix dafa neex quoi non voilà na ko noonu imaam Ibn Abbas léegi nag bi kon bi loolu ñëwee kon daal bi nga xam ne ci ñëw kon ci waaye imaam Ibn Sa'd bi gis nañ kon lii bi euh, kiy waxee loolu Amr ibn Salim mu ne nusirta ya Amr ibn Salim dimbali nañ la yow Amr ibn Salim na ko noonu la ko imaam Abdur Razzaq wax nañ la ne bokk na ci ñu soloo xew-xew yi la soloo ci Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma mu ne keroog yonent bi alayhi bi ko xabaar bi dal waa Xuzaa dikkalee dane walladi nafsi bi yadihi la amna'annahum mimma amna'u minhu nafsi wa ahli wa bayti yeneen ci ma lay ne maa ngi waat ki nga xamante ne sama bakkan ci loxoom la ne dinaa leen aar ñoom waa Banu Ka'b dinaa leen protéger ci li nga xam ne moom laay protéger sama bopp ak sama njaboot ak sama kër voilà loolu imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi ba léegi mu ne kon gis nañ Amr ibn Saalim radiyallahu taala anhu wa arda moo ñëwoon daldi wax loolu moom Seydina Amr ibn Saalim al-Xuzaa'i ibn Xusayn ibn Saalim ibn Kulsuum al-Xuzaa'i radiyallahu taala anhu wa arda ah, mu ne moom bokkoon na keroog bi nga xamante ne nii ci la lii xew ci la lii xew moom Seydina Amr ibn Salim eh, moom kon moo ñu wax ko alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne nag ci lañuy dem di ubbi ji Makka ginnaaw lii imaam Ibn al yi rahmatullah alayhi ak ñoom imaam at-Tabari daal na koy solo këne moom Seydina Amr ibn Salim bokk na ci ñi nga xam ne ñoo yoroon drapeau yi waa Xuzaa keroog bi ñuy ubbi Makka kon loolu lañ am ci tarjama moom Seydina Amr ibn Salim al-Xuzaa'i radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahu wa mawaa imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar rahmatullahi alayhi ba léegi mu ne xam nga gis nañ fii kan kan Amr ibn Saalim lim ñëwee yonent mi alayhi salaatu salaam wax ko lool waaye waa Xuzaa yemuñu ci Amr ibn Salim kese keneen ci ponkali waa Xuzaa ay daal génn te moom lañ demoon ci këram muy kan muy Budayl ibn Warqa euh, waxoon nañ nag dañuy gis tarjamaam insha allah kon xam na dañuy yem fii pour bon buñ ko nar def day gën gudd ci bii di ñëw ñu continuer waale en même temps ginnaaw bi Seydina Abd ibn Salim jógee rëcc ca boucherie dañ leen defoon ñoom waa Xuzaa ak waa Banu Bakr def leen ko avec l'appui de Quraysh ñoom euh, ñu yónni keneen après Amr ibn Salim ba mu dawee wax Budayl ibn Warqa daldi génn ci mbooloo moo xam ne ci waa Xuzaa ba ni ñuy dégmale ci yonent bi alayhi salaatu lan lañ fa wax ak lan moo fa xew ak man huwa sayyiduna Budayl ibn Warqa al-Xuzaa'i radiyallahu anhu moom lañuy gis jotaay bii di ñëw ba léegi ñu ngi ci Fathu Makka li nga xam ne moo ko waral gisoon nañ ko jataay bi weesu ñu ngi nii ba léegi ci ana nan la xabaar bi dikkale yonent mi alayhi salaatu wa salaam gis nañu dikkub Seydina Amr ibn Salim bii di ñëw ñu continuer keneen koo xamante ne nii ci waa Xuzan la bokk di kilifa ci ñoom te ne woon Makka ànd ak mbooloo ci waa Xuzan ngir ñu gis alayhi salaatu wassalaam muy Seydina Budayl ibn Warqa al-Xuzaa'i incha allah ñu defaale tarjamaam ci jotaay bii di ñëw wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama